fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasami'a wa xamsata ashar an abdillaahi bni amri bnil aas radiyallaahu anhumaa anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala alkabair alishraku billahi wa uququ alwalidaini wa qatlu nnafsi walyaminu alghamus rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala wa fi riwayatin lahu anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah mal kabaa'ir qaala al-ishraaku billaah qaala summa maazaa qaala al-yamiinu al-ghamuus qultu wa mal yamiinu al-ghamuus qaal alladi yaqtati'u maala imri'in muslim yaani biyaminin huwa fiha kadib kon alimamu alxafid annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre trois cent quinze baabu taglid tahrim alyamin alkadiba amdan di wax taral xaraamu di waat ci loo xam ne nar la te yaa ko tey waaw suñu jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis 1713 moo doon waan abi umama iyaas ibn Sa'laba al-Haarisi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyamiinihi faqad awjaba allahu lahu an-naar wa harrama alayhi al-janna wa lillahi al-hamdu wal minna muy xadis boo xam ne romboon na tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mais xadis bii nii moom itam romboon na waaw c'est juste après bi ñuy dañoo tëj kii bi rek ma gis ni no bii romboon na waaw il suffisait sama xel demoon ci rek après dañ ko doon boole waale ci la la jeexaloon chapitre boobu parce que bii it romboon na mooy xadis 1714 nañ la wax après fan la romboon insha allah mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ngi jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na al-kabaa'ir bàkkaar yu mag yi mooy commencé di liw al-ishraaku billah bokkaale yàlla l'associationnisme ah wa uquuqul waalidayni ñaar ñaawe jëme ci sa ñaari waajur bañ leen a jox seeni xaq ah wa qatlun nafsi ñett faat bakkan ci tooñ ak loo xam ne bi ghayri haqqin shar'i lu àq shar'i nekkul wal yaminul ak ngiñ gi nga xam ne day naq boroom ci bàkkaar naq boroom bàkkaar boobee naq ko ci sawara voilà rawaahu mu ne soloo na ko al Buxaari yu al imaam al Buxaari rahimahullahu taala mu ne wa fii riwaayatin la am na deneen nu mu ko soloowe moom al imaam al Buxaari ba léegi rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmatan waasi'a am na nu mu ko soloo moom al imaam al Buxaari mu ne am na a'raabiyan kenn daa am benn kaw kaw benn campagnard jaa ah, dafa dikkal dafa dikk ila nabi dikkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah waaye ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mal waa bàkkaar yu mag yi ñooy yem qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al ishraaku billah bokkaale yàlla benn qaala thumma maada kaw kaw bi na ko ginnaaw gi ban mu ne al yaminul ghamus al yaminul ghamus al imaamul nawawi rahimahullah ci suuf na ko waaye nañ topp rek qultu nee na ma loolu nag daa mel ni imaam euh, Seydina Abdallah ibn Amr moo la ne ma ne wa al yaminul ghamus waaye yeneen saa salaam lan mooy al yaminul bi nga wax xaala mu ne alladi mooy giñ ga nga xam ne yaqtati'u waa ja koy def da ciy doge maalam ri'in ah, nangu ji jël ci alalu nit muslimin koo xam ne ab way wommatu la yaani imaamu Nawawi ne ma yéen ñu jublu bi yaminin huwa fiha kadib mooy ngiñ goo xam ne moom day nax bañ njëkkee gis hadis bi nag imaamu Nawawi seri woon na al yaminul xamuus bi kon nii la mu ne rawaahul Buxaari romboon na hadis 337 waaw ci chapitre 41 baabu tahrimul uquuq wa qati'atir rahim mu ne woon xool nii la ñëwee woon wa Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al-kaba'ir al-ishraku billah wa uququ al-walidayn wa qatlu an-nafs wal-yaminu al-ghamus rawahu al-Bukhari mu léegi mu ne al-yaminu al-ghamus allati yahlifuha kadiban amidan summiyat ghamusa li'annaha taghmisu al-halifa fi al-ithm voilà noonu la ñuy woon voilà mu ne wal al xamus firi woon ko foofee mu ne mooy bi nga xamante ne nit ki da koy giñ nekk te bi mu koy giñ narkat la ta moo ko tey narkat la ta moo ko tey mu ne dañ ko tuddee xamus ndax day naq nit ki ci bàkkaar waaye da koy naq ci safara kon xadiis bii nii romboon na voilà <laughs> mooy lépp loo xamante ne moom lañ ci waroon a mooy waxoon nañu ko waxoon waxoon nañu ko voilà lépp lees ci waroon wax waxoon nañu ko ci foofule yàggoon nañ ci sax waaw doon wax bàkkaar yu mag yi ak al yaminul ghamus bi taxawoon nañ ci bu baax muy par jour di giñ loo xamante ne leer nga ne da nar demawut noonu lëkkaaleem nag ak suñu bunt bii di trois cent quinze di tere taraayu xaraamalu ngiñ gi nga xam ne ah, nar la te ki koy def tay ko mooy lii parce que yonent way sa saam da koo boole ci bàkkaar yi gën rëy waaw mooy ci bàkkaar yi gën a rëy yi gën a màgg kabaa'ir yi ci la ko boole al yaminul ghamus ñu laaj ko mooy ban alladhi yaqtati'u mal imri'in muslim bi nga xam ne nit ki ca lay jaare ngir dox ngir jël récupérer alalu nit jullit comme xadiis bi ñu génnoon bii weesu voilà voilà wal iyaadu billah wal hmm? loolu lu garaaw la euh, kon xadiis bi romboon na lii mooy lëkkaale kantaali jëmoon ci loolu gravité bi taxawoon nañ ci boobale wallahu taala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ba léegi ci wàllu ngi yi moo di beneen chapitre chapitre trois cent seize ah chapitre trois cent seize muy baabu salaasa mi'a sitta ashar sittata ashar mu ne baabu nadbi man xalafa ala yaminin fa ra'a ghayraha xayran minha an yaf'ala dhalika almahlufa alayhi thumma yukaffiru wala thumma yukaffiru an yaminihi wala Allahu akbar thumma yukaffiru an yaf'ala dhalika almahlufa alayhi thumma yukaffiru an yaminihi mu ne buntu gi baabu buntu trois cent cinq ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn mu ne baabu nat bi sopp guñ sopp man xalafa képp ku waat ala yaminin ci benn ngiñ mu waat dara dinaa def wala du ma def fara a xayraha mu gis ne la mu waat ne du ko def wala la mu ne moom lay def mu gis leneen lu ko gën xayran minha an yafala dalika al mahlufa ali mu def la mu ne woon du ko def bu dee ci jëf la waaw comme nga ne man moom de toute façon sawaay moom du ko lebal waat naa billahi kooku moom du ko lebal waaw léegi nga dem ba ci biir gis ni ah am na bi tollu na diggante boo xam ne nag nga lebal ko moo gën ko wax bu boobaa ne ah man nag damaa waatoon moo tax ko wax déedéet bàyyil loolu nga waat laa wax waaw te dem def la li nga xam ne moo gën loolu la waaw wala bu dee loolu mooy def boo nee man daal tey moom billaahi du ma génn waaw nga jekki gis loo xam ne nag sa génn moo gën yow bul ne noo damaa waatoon moo tax quoi non dañ naan la génnal parce que nga ne génn gi moo gën ak njariñ ya nga mën a dox ak yooyu ak ak euh, ngir jaamu yàlla yi ak sa borom sa diggante ak sa borom demal nga génn te nga après nga kafaara mooy ah tak booba ba ñuy gis xadiis bii nii nga xam ne moom lañuy ñuy gis Euh, taxawoon nañ ci wàllu kafaara gi li nga xam ne noonu la ko alquran waxe waaw euh, noonu la ko alquran waxe ak ni nga xam ne euh, noonu lañ ko war a def voilà kon loolu la voilà léegi kon ginnaaw lii mooy lii nii mooy li nga xamante ni moom la xadiis bi di ñëw di wax léegi mu des al imaam kon nii la tudde bunt bi hmm? léegi nag ñu war a ñëw ci li nga xamante ne ni mooy xadiis yi ndax fi indiwu fi ay aaya comme ñu génn waaw indiwu fi ay aaya comme ni ñu génn li mu def daa indi ay xadiis te xadis yi mu indi euh, ñeenti xadis la fi indi bu njëkk bi gisoon nañu ko te boobu yi bañ ca tollee traité woon nañ côté bii voilà kon nañ ko gis muy commencé xadis mille sept cent quinze mu naan Abdirrahman ibn Samurata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa wa idaa xalafta ala yamiinin fara'ayta gayrahaa xayran minhaa faati alladii huwa xayrun wa kaffir an yamiinik muttafaqun alayhi kon al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu tàmbali ci suñu buntu bi mu ne an Abdirrahmaan ibn Samura muy jële ci saxaaba boo xamante ne radiyallahu taala anhu bari na luñ ko fi gis muy Abdallah ibnu Samurata eh, Abdurrahman man Abdallah Abdurrahman <laughs> Abdurrahman ibnu Samura radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala lii rasulullah mu ne qaala lii daf maa wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daf maa wax man Abdurrahman mooy rek ba mu ko naan laa tas alil imaara voilà mooy hadis boobu moo nekkaan nii rek waaw <laughs> ndax lii moo doon ci jeexital boo fàttale ko boo dégluwaatee fichier boobu bañ koy wax dañoo dem sax demoon nañ bay waaj a tëj jotaay bi fàtte woon côté bii nga xam ne moom la al imaamu al xaafidu an Abdullah an-Nawawi rahimahullah indi fii mu ne kon an Abdullah ibn Samurata mu ngi jëlee ci Seydina Mawlana Abdullah ibn Samura ah, radiyallahu anhu Abdurrahman la ma Abdullah boobu ba ci waa Quraysh annahu qaala mu ne qaala lii rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wax parmi la ma doon wax waaw du lii rek la ma doon wax mu ne ma wa idaa xalafta bokk la ma wax wa idaa xalafta waatee giñ dara ne lii duma ko def wala dama koy def fara ayta ghayraha nga gis lu gën la nga ne woon moom ngay def mooy def leneen gën ko wala bañ ko nga ne doo def def gën xayran mu gën minha li nga xam ne moo gën la nga waatoon ne doo def wala da ngay def boo ko defee nag loolu dooy wax kaffir te nga far an yaminika li nga xam ne mooy sa ngiñ googee nga kafaara ko mooy nag nga réparé mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari waaye naka noonu al imaamu abul xusayn muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo xadis bi romb na xadis 674 waaw chapitre 81 baabu nahyi an su'aali al imaara wa ixtiyaari tarki al wilaayaati idaa lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatun ilayhi waaw mooy xadiis bi mu njëkkoon indi bunt bi doon wax tere guñ tere nit ki di demander ñaan jiit jiit demander diriger fal leen ma fal leen ma je veux devenir le le chef je veux devenir le président je veux devenir le nangam waaw fal leen ma fal leen ma bu dul jeex waaw je devenir lu ñëw rek poste bu ñëw yow nga bëgg jàpp ne yaa ko war a yor quoi waaw wax ci yaari ak sànn bàyyi poste yi nga xam ne day de responsabilité la. waaw day am ay charge de te kullu charge bu charge bu ne borom bi ne la ko laaj ndax kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun an ra'iyati képp kenn ci naf sàmm la te sàmm bu nekk bés dina jot ñu ne ko sawaay lañ la sàmmloon ana loo ci loo ci def sauf ida lam yata'ayyana lay bu dee ni mbir mi ràññeekoo ci moom ndax bu ràññeekoo ci moom moom mooy mu demander poste bi sax moo gën mu postuler waaw wala aajo wala li koy woote gisoon nañ xadis bii lañ gisoon te waxoon nañ la comme que yeneen saasaam du lii rek la ko wax xadis bi gënoon naa gudd parce que dana ko woon ya Abdurrahman ibn ya Abdurrahman ibn Samura la tas'alil imaara fa innaka in a'taytaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in a'taytaha wa in a'taytaha an ghayri mas'alatin aw 'inta 'alayha après nag bi mu ko waxee lool ci wàllu li ci wàllu jiite bul laaj jiite waaw ndax boo buñ la ko joxee fekk da nga ko doon laaj bañ jox la ko ah borom bi dala ciy seetaan bàyyi ko gew waaye nag bu dee da dañ la koo jox kenn laaj fekkuloon da nga laaj amoon ci benn fuqaleeku bënnale benn kër gu tar ah bu dee lool taxuloon nag ñu jox la ko ba ne yaa ñu doy yow daal lañu wóoru ci mbir mi jox la ko u'inta alayha des na la ci dimbali après nag ci la dooroon a teg suñu xadiis bi wa iza xalafta partie bii bokk ala yaminin fa ra'ayta ghayraha xayran minha fa kaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa xayra kon nii la ko al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nii la ko tudde woon fële ci buntu boobu nga xamante ne moom lañu laa wax léegi waaw kon gisoon nañ jàngat yi jëmoon foofu ak nan ngay réparer ngiñ gi euh, loolu nga xam ne mooy nit ki warula rëy warula ne non man damaa waatoon quoi comme loolu nga dégg ñenn ñi di ko wax quoi waaw ñoom daal la waat ne duñ def dara li gënaw kii moom mooy waat ba pare loo xam ne dalaa war nga ne doo ko def loolu moo gën a yées <laughs> yow lu la war nga ne man duma ko def waaw waaw dundal bi nga war a dundal nga ne waat naa ne man moom dootuma leen dundal ba pare nag bu ñu waxee nga naan non c'est que damaa waatoon quoi mooy yow moom dañ laa jëlale yow <laughs> yow dañ laa jëlale te dañ gis xadiis mujj bi muy indi fii hmm? moom al imaam al xaafiz xadiis mille sept cent dix-huit bi di wax ci lu mel noonu yow bu dee sax li nga waat lu baax la nii lu dagan la nii di gis leneen bu ko gën bàyyi loolu te nga def loolee te nga far li nga xam ne mooy sa euh, waat googee nga daal di koy réparer léegi al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah dafa indi ñaari xadiis yoo xam ne ginnaaw yi yu niroog lii yoo xam ne boobu yooyu moom gisuñ leen woon waaw mooy xadiis bi ci tegu xadiis Seydina Mawlana Abu Hurayra xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yooyu nag bon dañ leen di ber ñoom ñaar xam nga mënoon nañ leen a boole mais bii dafa romboon waaw tabee dafa laaj taxrij ak lu gën gudd euh, ñaari yee après euh, aayul ñu baamuwaat tuuti ay mbir ak tamit yokk lenn lu imaamu Nawawi rahimahullahu taala di wax ci wàll yi insha allahu taala kon xadiis bee lépp loo xamante ne moom lañ ci waroon a wax waxoon nañ ko foofee lëkkaale bi ak suñu bunt bi mooy xadiis Abdurrahman ibn Samura bi radiyallahu anhu mooy li yonent saa salaam ne boo waatee ak ngiñ boo waatee ci dara ne doo ko def wala di ko def ba gis leneen lu gën loolee demal nga def waaw digle mooy ça ne veut pas dire alxins baax mooy comme nga waat dara euh, daal di def lu contraire loolu waaw parce euh, nit ki bu nee par exemple waaw wat naa ne damay julli juróom eh, yow loolu moom de façon billaahi waaw billaahi damay sax di julli juróom mooy julli tisbaar tàkkusaan timis gée fajar wa billaahi weeru koor wu ne bu man amee bonne santé aw ma ngànt damay woor saa dañ naan la yow sa waat wi même boo ko waatul woon amoo benn ngànt farata lay doon ci yow mais bu boobaa xam nga waat boobu waat na ko mooy loolu moom doxal ko moom wuy ci tout moom loolu lay def <laughs> bu boobaa kenn du ko ne eh, yow boo gisee lu gën pa lan moo gën lool li yàlla farataal ci jaam bi lan moo ko gën <laughs> kooku lan la ma ne kooku moom day continuer ci mbir mi te kenn du ko ne léegi yow fexeel nga réparer ji sa ngiñ gi non parce que ngiñam googu euh, loolu lu baax la te tamit daa nekk loo xam ne sax farata la waaye bu dee lu xaraam la billahi danaa sàcc <laughs> non fiyam moom billahi danaa sàcc mais waa bu waxee loolu léegi foo jaar kooku moom xëj si bi farata lay doon mooy mu wax mu def mu def lu contraire ak moom li mu wax loolu day nekk farata parce que fàcc lu na muy sàcc billahi wallahi tallahi ha ha dinaa sauter quinzième étage que dañ naan ko ah saay ah yow nag beboo ñu waajal sa jàkk giñ la war a dugal woo pompe funèbre yi ñu xaar sa koor rek après ngir daal di lay denc parce que yow moom tey ngay dee lu tax yaawaat bi jeex na yow yaa ne balaa timis te timis cinq minutes ci def yow fii mu ne digganteeg timis dara def lu nga jël ascenseur bi rek yëg kees ay gaa yi di xaar sa koor après ñu dëjal la suba naan la yarhamukallah waaw naan la rahimahullah léegi kooku nga foog ne dañ naan ko ah ça va yàgg kooku par la mu def lu contraire ak li bu waaw kay parce lu xaram la nekk naan day waat naan da koy def waaw ñaar yooyu moom mooy bu ci nekk bu dee bu farata lu baax comme ngay jullee ko yow obligé amoo droit def le contraire bien alors que bu dee lu xaraam la boobu yow te obligé amoo droit naan damay matal sama ngiñ gëm ngi waaw man daal gi ñoon naa ne moom ah dinaa faat kat kat kat kat kat séeréer <laughs> non billahi dinaa faat kat séeréer balaa ngoon loolu di xaram léegi kenn du la ne ah saa yi yow nga dem seeti ñoom fay de nga éliminer ci carte déedéet éliminer carte fan loolu dafa xaram nga la yow obligé li nga wax doo ko def ba pare di nga kafaara voilà bu dee lu dagan la hein waaw waaw billahi tey moom bu ma naan soow ko ah nga toog jàppoon ne sa kër rek ngay des jekki am ku la woo ko wala circonstance yóbbu la foo xam ne ñu ngi fay joxum njar di di di jox gaay di leen teral yow waroon ne bon waatoon naa ko waaw waa ji sonn ci dem ba mu gisee nga ñëw mu dem ratt soo nagam moom yor waaw yónni goneem yi suukar defar defar kii waaw waaye ndeysaan pël bu baax la <laughs> defar leen ñëw jox la ngay bañ naan noo noo dem xam nga ne tatyibu euh, xolu sa mbokk mooy te xolam le fait que mu waajal li yëpp ngir yow ah, yow ndeem ki nga xam ne daa woor woor boo xam ne wooru du wooru farata la yoon saa saa ne bu demee fenn ñu woo ko ci comme ba mu bañ ko invité mook lenn ci saxaaba yi yeneen saasam ak lenn saxaaba yi radiyallahu anhu waa ji sonn defar leen way benn plat bu baax ñëw taaj am ko naan daa woor yeneen saasam ne ko way yow sa mbokk sonn ah chargé wu gardaaj boolu bari ngir defal ñu teral ñu dem lii nga naan dangaa woor lekkal boo paree bu la neexee nga woor beneen bi bu dee kook la ñuy wax lan lañuy ñuy wax yow dañ naan la lekkal ngir nga won ko ne coonoom gi neenul te kontaan nga ci lim def gërëm nga ko ñaanal ko yàlla vraiment léegi nag boo pare nga kafaara voilà parce que yaa waatoon ne doo naan mais naan gi moo gën nga def loolee loolu la xadiis yi di wax léegi kon lii mooy xadiis yi léegi nag ñu ñëw ci ñaari xadiis yeneen yi nga xam ne euh, mooy bu Seydina Abu Hurayra ak Seydina Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma nga xam ne ñoom daanaka ñoo bii ñoo bokk lu ñuy wax